kon sëriñ bi radiyallahu anhu ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ fi nga xam ne ci la misaal yi mu doon joxe ak leeral gi mu doon leeral euh, benn wàll ci teggin yi muy teggin yi nga xam ne ñooy yi feeñ yi nga xam ne nit ki moom lay doxale mbokk nitam ak mbokki li nga xamante ne ni mooy ay mbindeefam waaw ay moroomi mbindeefam mu des nag beneen bi nga xam ne mooy teggin yi nëbbu nga xam ne loolu digganteem ak boroomam la fii bay weesu waxoon na ne xool nag fal nam sarif li dikri badima batan nañu wëlbateku ngir tudd lenn li nga xamante ne nii ci laadaab yoo yële ci teggin yu nëbbu yoo yële mu ne kon am alladi batana minhu bokk na ci nga xam ne dafa nëbbu te bokk ci ci teggin yooyu yu yu yi mu ne gis nga yooyee façon teggin yooyee nga xam ne yu biir la fa mata asatahu gis nga saaboo ko ñaawalee ñàkk koo respecté daldi ñaaw ay tegginu biir ca saase tut rot des na la dàq ca péeyëb borom bi tabaraka wa taala wa tox jabte dinañ la giir li nga xamante ne mooy mooy xéewalu borom bi tabaraka wa taala dinañ la yiir ba doo mën a agsi ci sa borom yaa fataa yow cam si mu ne waaw mu ne wa tardu an baabil ilahi wal xijaab ashaddu min kulli gharaamin wa adaab mu ne wa tardu te gis nga dàq ñu dàq la an baabil ilahi wëlliif ca buntub yàlla ba ñu dàqe la fa ne la jóge fi parce que mataloo teggi nii war wal xijaab ak ñu teg kiiraay sa digganteeg sa boroom ashaddu loolu moo gën a tar min kulli xaraamin mettit bu la masa dal loo mën a ñàkk lu ne wa adab ak mbugal mooy li gën a tar loolu moo tax yawmal qiyaam gis nga yéeféri li gën a metti lu ñu leen dal mooy li suñu boroom wax ci suuratul mutaffifiin innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuun billaahi wallaahi watallaahi loolu moo gën a metti safara gi ñu leen dugal jaan yéeg jiit yéeg lakk yéeg seddaay bu tar bi zamhariir gi gi leen di rey li leen gën a metti mooy yiir gi nga xam ne moom lañ leen yiir seen boroom ëllëg waaw kon mu ne ñu taq la ca buntu bi yàlla ba ak yiir la loolu mooy li gën a tar waaw lépp loo mën a loo mën a ñàkk bépp naqar moo mën a am bépp mbugal mu la mën a dal lii wa ko gën a tar waaw léegi nag mu lay jox ay misaal rek ci yooyu nga xam ne kon wax na la dangerosité wu ñàkk ay teggin xadaraab yàlla moom amul ñàkki teggin waaw borom bi taba lépp ay teggin la du début à waaw mooy ñàkk teggin amu fa place du tiers du tarfatal ayni waaw léegi nag moo lay jox nag ba nga xamee gravité bi yu garaaw yi nga xam ne moo lay dal ci suu adab boo ko defee sa digganteeg sa borom ah kon nag kaay ma jox la ay misaal ndax wabil misaal yi yattadihu al maqaal exemple yi lay jox misaal yi ñu lay jox ci la wax jii gën a leere ñu ne ko kon ñu ngi lay déglu yaa Cheikh Ahmad al Xadim alayka ridwaanul baaqi al qadim mu ne mislu taarudi qadaa'ihi walaw bi layta aw la'alla aw layla aw lawla walaw mu ne lu bokk na ci misaalu ñàkki teggin yoo yele mooy ta'arrudi qada'ihi ngay gaaral di jéema ci li nga xamante ne nii dogalu boroom bi la borom bi dogal yow ngay wane ne bomo lim dogal daal neexu la quoi voilà allahu akbar mu ne gis nga lu mu loolu misaal ci la bokk ci suu adam yi gën a màgg ci la bokk yii tax ñu dàq la waaw ku weddi laajal iblis lan moo tudd ñu iblis al-la'in mi nga xam ne <laughs> moom dañ koo dàq a rajim dañ koo jam daal di koy dàq ndax lan mateluwu loon teggi ni ndax borom bi ba mu ne suyootal leen aadama alayhi salaatu wassalaam moom moo ci def objection waaw comme li waa avocat yeeg waa justice bi di wax waaw borom bi ne suyootal leen maam aadama alayhi salaatu wassalaam Iblis wane ne moom daal loolu daal bon malgré yaay yàlla waaye man daal yaa ma bind yaa bind lépp waaye man d'accord ma allah wal iyaadu billah moo taxit lan la ko uruj génnal waaw génnal fii noonu lañ ko dàq kon nag képp koo xamante ne nii suu adab danga ko faa indi nuy lañ lay def dañ lay dàq waaw dañ lay wane la porte grandement ouverte sànni la waaw kon nag mu ne même boo même di di di di gaaral di opposé wu ci li nga xamante ne mooy dogalub yàlla même bu dee ne yow leen na nga wax danga ne lawlaa waaye ak a neexoon waay walaw walaw mooy ngay opposé wu ay dogalam walaw même bu dee ne bi layta même bu dee layta nga wax ah, ak a neexoon waay ak a neexoon ma ma jaaroon fa ba lii man waa ak a neexoon lii xew Oh, taw bi bari na ak neexoon mu bañoon a taw mu ne loolu noonu loolu noonu ci suufoo adab na bokk waral ñu daq la daal di la yiir <laughs> aw la àlla wala nga naan waay waay bu dul woon bu ak a neexoon bu lii la allah amaana amaana waay waay amaana wonde amaana borom bi dogal nga amaana lii déet mi dina ko dindiwaat di woon am amaana lii waru ko woon a kii wala yu mel noonu waaw déedéet loolu amoo ci droit waaw aw law wala nga naan law law kaana kadaa waay waay bu dul woon nii ah. ah. bu dul woon lii de waay waay bu lii amoon dina baax de non instant bii gis nga bu ma fekkoon fële ah non loolu doon na baax de gaa yi ay bu doon ne maa nga fa wala lii bu amul woon mu ne loolu tub ci la laa walaw naan law laa waaw aw lawlaa lawlaa laa voilà law bi ñëwagul <laughs> law laa mooy cay budul woon lii waaw waaye waay borom bi dogal ba pare nga naan ah lawlaa bu budul woon sawaay mais lii lépp duma dal quoi oh di gaafal nit ñi non non non nii lañ mel quoi man budul woon moom ba léegi lii lépp naru ma woon a dal waaw bu dul woon ak sama yaay wala bu dul woon ak saa baay bu dul woon ak saa xarit yi ba léegi jóge woon naa fii lii la doonu ma ci woon dal quoi ah mu ne loolu rek waroo ko woon a wax loolu bokk na ci <laughs> voilà mu ne walla way walla nga naan waaw bii la doon a sànk law am na ka law law kaana kada la maa kaana kada wa kada lii de moom bu dul woon lii waay waay lii de bu amoon lii de bu du ma ci fekk mu ne la lool yii ñépp nag day waral ak dàq ca la nga xamante ne nii mooy borom bi waaw mais lan nga waroon a wax xam nga lii nii sëriñ bi di wax nii moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ci benn xadiis bu bu bu bu rëy njariñ allahu akbar wa kullu ahadithihi hakaza noonu la de yonent bi aleyhi salaam ne eh, bu bu nit ki hein al mu'minul qawi noonu la ko tàmbalee xadiis bi foog naa al waa al imaam muslim si moo ko solo imaam ahmad rahmatullah alayhima jële ko ci mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yonente bi alei satu salaam doon wax ne almuminu alqawiyu xayrun wa ahabu ila allahi min almumini alda'if wa fi kullin xayr waaw xam nga hadis bi doon nañ ko tudd fan yee mais dañoo commencé wuloon ci début bi mu ne way aji ngëm yàlla gi nga xam ne dafa foor dafa dëgër ci ngëm yàllaam foor ci tous les domaines moo gën wa ahabba wa ahabbu ila Allah moo gën a foor ci ngëm yàlla yaakaar yàlla wéeru ci yàlla moo moo gën a sopplu fa yàlla moom la borom bi gën a sopp ko borom mooy ngëm yàlla bi nga xam dafa faible ci ngëm yàllaam wa fii kullin xayr ku nekk nag ci ñoom bañ nekkee way ngëm yàlla rek ku nekk am na yiw ju ne ci yow mu ne ihris ala ma yanfa'uk xëral ci li nga xam ne moo lay jariñ sa àddina bi moo lañ la doon wax bul bàyyi naan lii c'est pour les autres science po moom c'est pour les tubaab déedéet tubaab yi xanaa amuñ xel comme yow ñafee jàngal polytechnique c'est pas pour nous doom dons des badol la pourquoi pas xanaa du njàng la fa yóbbu nga démissionné bu yàgg defal laa wa ihris xiral xiral ala ma yanfa'uka ci li lay jariñ wasta'in billah bul loo mën a def nag bul wóolu sa sa sam xel ak sa mën a mathématique ak say say kii de say philo yooyu de déedéet del sàkku sa ndimbal ci yàlla wala ta'jiz te bul bul yokkat lu metti metti jàppal xam ne yàggul inna ma'al usri yusra ànd naag ay mettit ay ay ay jafeñ jafeñ mu ne ko wa in asaabaka shay'un fala taqul bu la dara nag dalee lu safaanoog la nga bëggoon bul wax naan law law anni fa'altu kaana kadha wa kadha bul fi nekk naan man de bu ma defoon lii kononte kon lii wëg lii way am déedéet mu ne bul def lool de bul wax lool walakin qul waxal qadara allah wa ma sha'a fa'al boroom bi dogal na natt na li may natt teg ma ko même bu dee ne neexuma talu ko soob kese moom lay def taxas na koo def ndax fa inna law nekk fi naan law ay waay bu loon lii bu doon lii ay waay bu ma defoon lii jaaroon nee rek oto bi doon ma woon taf hein xamal ne law taf taftaxu amala shaytaan day ubbi li nga xam ne mooy buntu jëfu shaytaane ci yow day am bunt da koy may boulevard ci yow mu man laa yàqal mën a dugg di la jax-jaxal kon nag lii lépp moom la sëriñ bi wax kon loolu amalu shaytaan boobu la yii yépp di te képp ku nekk da ngay jublu ci sa borom